أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الشيخ الحجة أبو زكريا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 baabul kaffi amma yura fil mayyiti min makruh kon walillahi alhamdu wal minna ginnaaw biñ jeexalee ci suñu jotaay bii ñu génn chapitre cent cinquante trois mu doon baabu jawaazil bukaa'i ala al-mayyiti bi ghayri nadbin wala niyaaha xadis biñ ci mujj woon a gis mu doon xadis neuf cent vingt-sept mu ne woon wa an Anas radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam daxala ala bnihi Ibrahima radiyallahu anhu wa huwa yajuudu bi nafsihi walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ko ba jeexaloon ko al imaam ne woon wal ahadiisu fil baabi kasiiratun mashhuura noonu la ko tëjee woon xadis nag yi wax ci buntu wi kenn jooy. ku génn àddina lu mën a nekk la waaye bu dee ne lamentation yeeg wax yu ngay exagération ci wàllu wax ay mbaaxam waaye it di wax ay yuuxoo ki di woote wayloog sa buur ak damit di ëppal ci wax loo xam ne demewul woon noonu loolu képp mooy ëppal wax lu demewul noonu ci àqu nit ah, di ko pompeel ndax jàpp nga ne loolu day yokki dara jàpp wala nangam loolu lépp ay caaxaan la lu sharia xaraamal la waaye bu dul lool jooy moom ndax njàq gu la borom bi teg tiis loolu sunnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam la waaye na nga fexe sa làmmiñ moom bu mu wax lu dul maa yurdi rabbana wala maa eh, eh, eh, yarda rabbuna waaw kon loolu lu ama am solo la gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a gis ginnaaw lii nga xamante ne Euh, mooy euh, ñi nga xam ne ci faatu lañ ñëwoon waaw ñuy Seydina Ibrahim nga xam ne ginnaaw gi dafa mujj faatu alayhi salatu wassalam tey nag yonent euh, al imam an-Nawawi mu ñu ubbin bunt boo xamante ne day wax ci lu am solo ginnaaw bi nit ki génnee àddina ginnaaw bi fi nit ki bàyyeekoo nga xam ne dañ koo war a waajal comme niñ ko waxoon ci bi ñuy tëj jotaay bii ñu génn mooy dafa bokk ci borom bi wax jim na walaqad karramna bani adam waaw que dañoo teral ki nga xam ne mooy doomu aadama bi mooy ne dañ koy toppatoo bu génnee àddina teraanga gi du buy dund kese waaw waaw du bu muy dund kese de déedéet waaye même bu génnee teraanga googu day des waaw moo tax ah, maroo di def lu la neex ci xaq koo xam ne dañ ne ah dundatul kon garaawul déedéet waaw wala di wax ci xaqam lu la neex parce que newatu fi waaw dundatul voilà leen ngay permettre déedéet waaw kon nag dafa bokk ci karaama googu teraanga googu borom bi defal doomu aadama bi mooy bu génnee àddina nañ ko toppatoo al imaam nag di indi toppatoo gu njëkk ginnaaw taxmiit bi bul fàtte bu génnee àddina taxmiit bi mooy ëbal ëbal ko al aynayni waaw mooy daal di koy tëjal bëtam yi comme ni nga xamante ne noonu la gisoon ci xadiis yi roboon ba pare ak ñaan ya ñuy wax loolu gisoon nañ ko léegi nag mu def ginnaaw loolu nag ñu war koo jublu nag ci wàllu sang ko ak di ko waajal imaam nag indi fi lii waaw muy bunt bu ama ama am solo di wax ak ñi nga xamante ne ñooy sang néew yi waaw sang néew nag mën naa nekk profession mooy loo xam ne liggéeyu nit la mooy sangkatu néew la loolu liggéey la ñoo xam ne loolu mooy seen loolu mooy seen gagne-pain ci loolu la ñuy gañee loolu la ñuy amee li ñuy dund waaw euh, euh, euh, bu dee yenn réew yi surtout ay Europe dañ ko professionnaliser bu baax a baax suñu réew yi tamit c'est professionnel ndax ña koy def xam nañ ni ñuy def waaw léegi sauf que fii day am contrat yooyu yëpp nga xam ne yow soit mairie bi moo lay salarié wala pompe funèbre bi mooy ki nga xam ne moo lay fay waaw par weer wala lu mel noonu léegi ñooñu noonu ak ki nga xam ne sax occasionnellement la koy def mooy dañoo xam na ni ñuy sangi néew am ku génn àddina moom masu koo def waaye xam na ko ah waaye kenn def manu ko fee def ñu woo ko ne ko ngir mu def ko moom mu taxawu ko waaw loolu nag dina nekk góor dina nekk jigéen ñooñu nag la borom bi di wax la la la al imam ngir wax leen lan la sharia lan la yoneen saa salaam dénk leen ci jamono yooyu nga xam ne dañuy wéet ak ki nga xamante ne dem na waaw amatul benn réaction bu mu mën a def mu ngi nii kooram a ngi tëdd yaramam a ngi ruux gi dem na waaw waaw lépp lu ngeen jël def ci yaramam du du la du la du ne lu tax ngay def lii du wax nàngam waaye nag xamal ne boroom bi nga xamante ne nii fi in lam takum tara fa innahu yarak waaw na nga xam ne yàlla nag na nga ragal yàlla hmm? jaamu yàlla comme yaa ngi koy gis te xamal ne boo ko gisul ca al ihsaan ci xadiis sayna jibril alayhi salaatu wassalaam xamal ne moom mu ngi lay gis nit ki amug ragal yàlla xam ne fii dafa laaj confidentialité kiy def loolu dafa war a am néegu biir du lépp loo xamante ne lu mu gis la rek waaw ci néew yi muy sang mu dem di ko nettali waaw déedéet mbir mi demewul noonu waaw waaw diw waaw tey keroog ba mu koy sang te mu yàlla baax diw ku ko gis rek xam ne kii kàccoor la xar kanamu kàccoor la yor walla iyaazu billaah waaw gis naa nangam ak nangam keroog muy génn ci moom nangam ak nangam loolu amoo ci droit waaw loolu loolu daa sa digganteeg sa boroom la waaw denc secret ñooñu dañ koo soxla ci ñoom al imam ne kon kaay kaay leen chapitre cinquante quatre téeméer ak juróom fukk ak ñeent baabu buntu al kaffi fekk amma yura fil mayyit fekk ci bañ di divulguer bañ di wasaare bañ di tasaare li nga xamante ne nii moom la gis fil mayyit ci ki faatu tañ waa ji ki koy toppatoo di gis ko min makruhin ci lu dul noonu waaw gis loo xam ne ah lii de rafetul mu dem di ko nettali buntu bii nag dalay wax ne loolu da am obligation bunt bii dalay wax ne loolu da koo war a denc il faut savoir s'abstenir de divulguer des secrets pareils waaw te nag ah kullukum ra képp ku nekk ci yéen gisoon nañ ko a Mawlaana Ibnu Umar ci Riyaad bi nii yàgg nañ ko fay fàttali képp ku nekk radiyallahu anhuma yéen yeneen saa saa ne sàmm nga yow mii sang néew bi sàmm nga de responsable nga borom bi ah yow la teg ci sa loxo def eh, eh, nga war a sang néew bi waaw waaw bari nañu ko man bari nañu ko kii mais yow la yàlla dogal na yow la waaw waaw waaw léegi nag boroom bi nag dalay teg nag li yablu wakk ngir nag mu daal di lay examiner tester la xool waaw ndax da rafetal mooy lépp loo xam ne ci néeg boobu la xew fa ñuy sang néew mu yem sa digganteeg sa borom walla da ngay dem saa nettali yi nga xam ne léegi liñ naan miir yi sax dañuy nettali waaw miir yi sax dañuy nettali ngay nettali rek waaw di nettali rek <laughs> lu nekk lu nekk lu nekk sawaay nettali ko rek <laughs> loolu du lu baax te amoo ci droit moo tax al imaamu hein ah, daal di indi li nga xamante ne nii mooy buntu bi buntu bi nag mu daal di ciy indi li nga xamante ne nii mooy benn xadiis képp waaw jarul guddal jarul yàggal waaw benn xadiis képp képp képp képp la benn jeex na après mu tëj buntu bi mu jeex waaw ndax daa laaj tarkiis jarul indi yeneen xadiis yoo xam ne day wax lu mel nii benn kese doy na ci waaw doy na li man waaw doy na ci li nga xamante ne nii mooy koo xamante ne nii dina waaru dina dégg waxu borom bi dina dégg waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah mu xam ne lii kat jëfe la laaj wala lii kat tere la nga war a téye sa bopp waaw nga daal di téye sa bopp kon nag mu ngi noonu la al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu indi hadiis kon benn bi neuf cent moom dong neuf cent vingt-huit mu ne an Abi Raafi' aslama mawlaa rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam wa radiyallaahu anhu anna rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam qaala man gassala mayitan fakatama alayhi gafara allahu lahu arbaina marra rawahu alxakimu rahimahu allahu taala wa qaala saxiixun ala sharti muslimin rahimahu allah kon alimam alnawawi mu indi fi benn xadis mu ne an abi rafi' mu ne mu ngi jële ci abu rafi' waaw abu rafi' radiyallahu anhu mu ne aslam la tuddoon loolu nag mooy li gën mais am na yeneeni tur yoo xam ne moom la ko euh, boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim naan wa noonu la tudd waaw am na ñu ne non Ibrahim la tuddoon am ñu ne non Saabit la tuddoon am ñu ne Hurmuz ah wallahu taala alam ah mawla rasulillah yonent bay saa moo doon jaati jëm waaw mu ne anna rasulallahi te ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na waaw man képp koo xam ne ghassala mayyita daal di ngay sang ab néew waaw képp koo xamante ne nii dafa euh, sang ku génn àddina lii nag góor ak jigéen a ci yam jigéen bu sang jigéen waaw xam ne néew la wala góor bu sang ab góor wala tamit jëkkër te loolu dëgër loolu mooy li li dëgër sang soxnaam wala soxnaam sang ko lu mel noonu mooy soxna si amul droit dem di divulguer keroog la mu gis loo xam ne du lu baax waaye waa amul droit di sang soxnaam ba mu génnee àddina lëm gis tudd moom lu dul moom mu daal di koy divulguer mu ne neen saa saa nee na man ghassala mayyita képp koo xamante ne ni dafa sang ab néew fa katama alayhi mu daal di koy nëbbal waaw mooy la mu gis ci moom te jaaduwul te rafetut mu daal di koy nëbb téye ko secret diggante moom ak boroomam du ko wax mukk du ko feeñal du ko wax fen bu defee loolu ah ghafara allahu la boroom bi jéggal na ko dina ko jéggal arbaina marra ñeen ñeen fukki yoon Allahu akbar quarante fois yone suñu borom dina ko jiital mu ne xadis bi rawahu soloona ko alxaakimu alimam alxaakim an-Naysaburi abu abdillah wa qaala bi mu ko solowee mu ne saxiixun mu ne xadis bi xadis bu wér la ala sharti muslim mu ne ci shartu alimamu muslim abul xusayni ci la nekk noonu la ko al imaamu euh, euh, nii la wax léegi laaj bu njëkk bi mooy hadith bi est-ce que al hakim kese moo ko solo al imaamu al hakim indi ko ci ñaari bërëb ci al mustadrak ah, boo demee hadith treize onze ak treize quarante quatre ci nekk indi na ko foofule waaye al imam ñi nga xam ne boo ñeneen ñi ñuy tudd ñëpp nag mooy euh, nekkul ci ñun mi ñi di tudd ci Riyad bi waaw même al-Hakim léeg-léeg ñu gis ko euh, imam An-Nawawi tudd ko mais lool c'est waaw mais euh, moom itam soloo na ko bañ gis moom fan la ko soloo noonu temps yi rek romb nañ ci benn waaye ñeneen ñi nga xam ne mooy ñi ñu yàgg gis fii ñoom solowuñu lii ci Abu Rafi' waaye al imam al-Bayhaqi rahimahullah solo na ko ci sunanam sunanul kabir na ko noon al imam at-Tabarani solo na ko tamit fil kabir euh, euh, moom daal na koy solo rahmatullahi ala al jami' al imam al hakim rahimahullah buñ jëlee treize onze mooy bi mu def fadilatu euh, taghsil al mayyit wa takfinihi wa hafr qabrihi mu ne akhbarana mu ne xabaara nañu Bakr ibn Muhammad as-Sayrafi mu ne ki nettali hmm, mooy Bakr ibn Muhammad as-Sayrafi yu nekkoon sëriñam di Bakr ibn Muhammad ibn Hamdan ah, rahimahullah al-Marwazi as-Sayrafi rahimahullah nga xam ne ci Marw eh, Marw xam nga <coughs> bu dëkk Marw Marwazi waaw dañ ki yokk comme Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi eh, eh, Marw al-Marwazi ah, mu ngi génn àddina nag moom mii fi nga xamante ne mu ngi génn àddina sëriñu al-Hakim bi li nga xam ne mooy trois cent quarante cinq ñenn ne bon trois cent quarante huit Euh, fi nga xamante ne ni mooy Bukhara di dëkkub imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi kon qaala mooy mu ne haddathana Bakr ibn Muhammad ibn Sayrafi bi Marw te dëkkam ba ca Marw foofale fa la ñu nettalee lii ñun al-Hakim qaala mu ne haddathana Abdus Samad ibn al-Fadl mu ne ki ñu nettal mooy Abdus Samad ibn al-Fadl ya Abdus Samad ibn al-Fadl ibn Musa ibn Hani ibn Mismar Abu Yahya rahimahullahu ta'ala al-Balkhi nga xam ne moom mu ngi génn àddina ñii dañu wute moom tamit ñii ne deux cent quatre-vingt-trois ñii ne deux cent quatre-vingt-trois non deux cent quatre-vingt-deux deux cent quatre-vingt-trois ñii ne deux rahmatullahi alayhi moom mu ne haddathana Abdullah ibn Yazid al mu nekk ñu ne tellement Abdullah ibn Yazid al di ib eh, eh, eh, nekkoon ki nga xamante ne mooy al al-Qasir <laughs> le sii woon Abu Abdirrahman moo doon dakkantalam al-Makki al-Qurashi al-Adawi mawlaahum al-Ahwazi nga xam ne Makka la dëkkoon euh, euh, ak fi nga xam ne mooy Basra génn àddina li nga xam ne mooy euh, Makka foofu la fa la génn àddina la ñii ne la deux cent douze ñii la deux cent treize la génn àddina nekk ko xamante ne al Euh, al-Hafiz Ibn Hajar nee na thiqatun fadil aqra'u al-Qur'an aqra'a al-Qur'an mi'atan wa sab'iina sana waaw thiqa ku dëgër la fadil ku baax la jàngale na al-Qur'an loo xamante ne nii mooy soixante-dix ans ak lu teg Allahu akbar ndaw jaloore ma sha Allah tabaaraka wa ta'aala rahimahullah muy Abdallah ibn Yazid al-Qasir rahimahullahu ta'aala léegi moom mu ne haddathana Sa'id ibn Abi Ayyub mu nekk ñu nettali mooy Sa'id ibn Abi Ayyub Miqlas <laughs> Miqlas men moom moom siw na al-Khuzaa'i mawlaahum al-Misri yi nga xam ne thiqa la thiqatun sabt kama qaala al-imaam al-Haafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi kon Miqlas mooy Sa'id ibn Abi Ayyub euh, euh, mu ne an Shurahbil ibn Sharik mu jële ci Shurahbil ibn Sharik euh, ñii ne bon ibn Yunus la <laughs> ñii ne non Shurahbil ibn Amr la ibn Sharik Abu Muhammad al-Mu'afiri al-Ajuri al-Misri nga xamante ne mu ngi génn àddina la cent vingt rahimahullah nga xam ne moom daa nekk saduq ku dëggu la woon rahmatullahi alayhi kon moom mu ne an Ali ibn Rabah al-Lakhmi moo ko jëlee ci Ali ku ñu naan Ali ibn Rabah ibn Qasir ibn Qushayb ibn Nubay' eh, al-Lakhmi rahimahullah Abu Abdillah ñi na Abu Musa eh, rahmatullahi alayhi al-Misri rahmatullahi alayhi moom nag taabi'i bu mag la parce que mu ngi gane àddina jamonoy Seydina Omar radiyallahu anhu ci xilaafu Seydina début xilaafu Seydina Omar mooy l'an quatorze ñu ne l'an quinze ci la gane àddina kon nga xam ne waa ji kon kii la voilà mais <laughs> waaw génn àddina guddoon na fan nag mu ngi génn àddina l'an ñii ne am nañu ne cent quatorze am ñu ne non cent dix-sept bu dee cent quatorze mooy amoon na cent ans waaw waaw bu dee cent dix-sept mooy ëppaloon na ko tuuti voilà Eh, nga xamante ne nii ku màgg màgg la woon bokk ci ñi a màgg ci ak tabaqa eh, ñetteelu tabaqaat bi ci ruwaat yi nga xamante ne nii al imaam al hafiz ibn hajar nee na siqa rahmatullahi alayhi kon ali ibn rabah al-Laxmi an abi rafi' moom moo ko jëlee ci abi rafi' waxoon nañ lay mbiram sànq di abu rafi' ñii ne ibrahim la tuddoon ñii ne aslam aslam googu moom la imaamu Nawawi rahimahullah an abi rafi' la mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam am ñu ne noo Saabit la woon ñenn ñu ne Hurmuz rahmatullahi alayhi wa radiya anhu al-Qibtiyu al-Madani nekkoon fi nga xamante ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam euh, moom moo ko euh, moomoon libéré ko ndax am na Seydina al-Abbaas moo ko moomoon Ibn Abdil Muttalib daal di koy may radiyallahu anhu di bàyyi Seydina Abdallah Ibn Abbaas ak ñoom Qusam ak ñoom Ubaydillah ak ñoom al-Fadl mi ji magoon ci ñoom ñëpp. moom moo ko moomoon di bàyyi cëx ci yonent bi alayhi salaam di rakku papa yonent bi alayhi salaam moo ko moomoon daal di koy may yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi moom nag euh, muy Abu Rafi' euh, radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ghassala mayyitan fa katama alayhi ghufira lahu arba'iina marra Imaam an-Nawawi rek lii rek la ci indi mais hadith bi gën a gudd nii déglul <laughs> waaw man ghassala képp koo xam ne sàngara mayitan ku faatu fa katama alayhi mu nëbbal ko la nga xam ne moom la gis lu jaaduwul ci moom ghufira lahu jéeg dees na ko jéggal arbaina ñeel ko arbaina marra li nga xam ne mooy quarante fois waman kafana mu tekki nii waman kafana mayita képp koo xamante ne nii daal dinay kafan mooy utal ko sàngaay sàngaay waaw koo xam ne dafa génn àddina waaw da utal ko sàngaay loo xam ne moom lañ ko sànge bañ ko sàngee ba pare koo kële de kasaahu llahu min as-sundus wa istabraqil janna allah borom bi dina ko solal ci façon yére ajjana yi ci sooy yu mag yoo yële nga xamante ne ñooy façon yére ajjana yu mag yoo yële borom bi dina ko solal lool mooy da koy dugal ajjana waaw fan la koy solale biir aljana allahu akbar waaw ndax da ngaa utaloon càngaay koo xamante ne nii sa mbokk jullit la moo xam ku la jege la wala koo xamul la sax nga gis ne bon ñàkk na ko wala ci nga jëndal ko loo xam ne càngaale jënd yi gën a baax waaw yoo xamante ne eh, daal di joxe ngir buñ ko kiiwee ñu daal di koy defal waaw kay moo tax loolu dafa am solo ñu participer ne diw kat daa génn àddina kenn amul ci moom kenn xamu ko waaw ñu ngi ko war a defal yi kenn xamu ko léegi ubbi nañ benn liggéey benn kañot ah, boo xam ne ngir toppatoo ko yow waaw ñu jël ci alal jooju yow parti euh, ci lañ ko euh, frais sang yi ci lañ ko kiiwee yow yaa ngi mel ni ku ko sang allahu akbar waaye it ñu jël ci loolu xaalis boobu ngeen ngeen ngeen dajale te nga participer ci ñu jëndal ko ci ay càngaay yére yi nga xamante ne moom lañ ko sange yow yaa yow boroom bi dina la utal càngaay biir aljana ci yu mag de sundus ak istabraq yooyu yële ngay dégg ci alquran allahu akbar waaw yu aljana waaw min sundusin kasaahu allahu min sundusin min as-sundus wa istabraqil janna allah waaw léegi nag mu teg ci leneen kon gis nga wa man xafara li mayitin qabra fa ajanna waaw allah mu ne képp koo xamante ne nii nag dafa gasal ku génn àddina buñ ko sàngee sàng ko ki nga xam ne moo gas bàmmeel yi moo tax gaa yi nga xam ne loolu daa nekk seen métier nañu yéene buñ ko def rek utum xaalis waaw nañ def ne ñu ngi nekk di doxal di taxawul xeetu yonent ma saa saa loo xamante ne lu mag la muy denc gi nga xam ne moom lay def xam xame ni nga xam ne noonu na ko sunna jàngale noonu la ko yonent ma saa saa jàngale mu koy defee noonee waaw du teemu ci am pay pay giñ ko ciy fay waaye la jiitu yéeneen gu baax waaw allahu akbar wa man xafara li mayitin qabra képp koo xam ne gasal nga ko génn àddina ab xabru fa ajannahu fii mu daal di ko ciy teg dugal ko ci waaw waaw utal ko ci fu baax teg ko ci waaw ni mu gën a rafete ni mu gën a sunnawe waaw mu ne ujriya lahu min al ajri ka ajri maskanin askanahu uskinahu ila yawm al qiyamah kooku dees na ko fay ci pay lu mel ni payu ak kër goo xamante ne nii moom lañ koy dëkkale ilaa yawmal qiyaama mu ngi mel ni ku dëkkal bokkam ku utal logement bokk bokkam ba yawmal qiyaama saa ngi imagine <laughs> yàlla da koy fay ni kii moom day génn àddina borom bi di ko fay yoolu këni hein moom daa bokkoon ci ñi nga xamante ne nii ñoo utaloon sama jaam tel dëkkuwaay ba yawmal qiyaam lii moo tax bokk na ci xadiis yi yi nga xam ne ñooy wane ne la ci yonent saa salaam ne waa ji idaa maata ibnu aadam bu boroom bu doomu aadama bi génnee àddina ay jëfam day dagg ba mu des ci ñett illaa min ihdaa laa te loolu du tënk de waaw te doomu aadama bi bu génnee àddina ay jëfam day arrêté ba mu des lu dul ci ñett yi waaw sadaqatun jaariya waaw mooy loo xam ne sarax bu baax bu mu defoon waaw waaw sarax bu baax bu mu defoon yool boobu di ko fekk bàmmeelam ay année comme waqf fu mu defoon jëloon suuf soo xam da koo joxe woon ngir ñu def fa jàkka wala mu tabax jàkka ji ne dama koo def ngir yàlla dem génn àddina ñu rob ko képp ku fa jullee yool yi di dem ci moom ba yow qiyam fekk jàkka jaa ngay am waaw du loo kese sadaqatun jaariya waaw wa ilmun ak xam-xam boo xamante ne nii bu am solo bu jariñe boo xam ne moom la xam ne woon nit ñi di ci jariñoo gannaawam xam-xamu diine moo jëpp doole waaye yëpp xam-xam xam-xamu géographie xam-xamu histoire il était un professeur de l'université émérité après yu mel na mais baax jàngale xamle xam-xam yoo xam ne il a il a de personnes tant de têtes ci réew mi moo leen formé waaw moo moo moo def l'éminence grise de la nation il a participé à sa formation waaw xoolal tax yéen ñu nekk gars ne université formation yi collège yooyu di jàngale lycée yi ak primaire da ngeen a war a yii da ngeen ko war a xam jàpp ko waaw jàpp ko xam ne lii may def jaamu yàlla laa koy jàppe waaw dinaa ci soxla nag lu may dundale sama jaboot ak di ci dund ak di ci dimbali waate waaye daa am lu ma taxawul xeetu yonent bi alayhi salaam daa am loo xam ne borom bi dama fee pegandi nekkul ne damaa indispensable de te bu ma ko deful ni mu war a defa romb nañ léegi kullukum raa wa uuloon mas'ulun an yi bés bu ma tappalee fii wala di koñi lycéens yeeg collégiens yeeg euh, euh, université ci euh, étudiants ci loo xam ne ci man kese la damaa soxor damaa kii di leen koñi yàqal leen seen carrière bu boobaa dinaa ko layoo sama borom waaw mais nga xamal leen xam-xam buy jariñ boo xam ne nit ñeen ciy jariñu gannaawam waaw waaw gars yi taa formé tant de matheux ci réew mi nga xam dañu amoon lacune ci côté bopp ay ay manquement nga formé ñu bari waaw nga formé ñu bari ba xam-xam boobu tas léegi ak gépp yiw bu sooy tukkee nga nekk sa bàmmeel mu lay fekk wa ilmun boo xamante ne bu am njariñ la nit ñi di ci jariñoo sa ginnaaw waaye waladun du ñetteel bi yonent saa salaam ne ak doom ju baax joo xam ne yad'u la moo koy ñaanal gannaawam doom ju baax nag sëcc la waaw ba wa in nazalu ak lu ñu mën a wàcc ñoom ñépp bu ñëwee seen maam da xam ne quinze maam waaw mu leen ñaanal ay eh, suñu maam joo jële nga xam ne sax ñun moom lañ ñuy dàkkantale ndax mbaax bu mu baaxoon ay waay rahimahullah loolu da koy fekk waaye bokkul ci lii <laughs> allahu akbar allahu akbar wa man xafara li mayyitin qabra fa ajannahu fiihi ujriya lahu min al ajri ka ajri maskanin askanahu ila yawm al qiyaama borom bi da koy defal fay koo xam ne dafa dëkkal néew boo bële utal ko kër logement bu mu nekk fu ñu ko denc ba yawm al qiyaama moom loolu la ko yàllay fay yàlla la koy fay lool pay gu toll noonu allahu akbar waaw saway imaginez ki xam ne daa jël terrain am buli buli bi foncière bi gaa yi nekk soxla nañu gaa yi di jënd rek terrain yi di ñi ci ba fàtte nañu ndax li jaar yoon commune bu nekk ak parc bu nekk ak euh, euh, terrain yu nekk zone bu nekk zac bu nekk bu ñu créé am na foo xamante ni nii daa war a am cimetière am foo xam ne place publique am foo xam ne marché bi am jàkka yi bu dee ci réew jullit comme Sénégal ak yooyu nangam fii ak fii loolu lépp la gaa yi di di di di di di xaj ndax jaay ko waaw lépp la ñuy boole ba ci mbedd yi sax gaa yi dañ koy grignoter fi jaay xoolal ki nga xam dafa am ay terrain bi bari na moom mu jël loolu lépp gis ne gaa yi dañu manqué fu ñuy denc seen néew yi allahu akbar mu ne moom fii yëpp joxe naa ko domaine bii léegi euh, mairie bi man ngeen ko jël clôturer ko def ko almeer la hawla wala quwwata illa billah ma ajmala man kooku ku ko a rafet jëf ku ko a rafet jëf kooku te yàlla tax <laughs> xoolal awliya yeñ fa na rasul te jullit bu nekk wàllu yu nga mais ci degré yi ak seeni degré ñoo xam ne waa gi moo leen utal fu ñu dëkk fu ñu leen denc yaa ngi xalaat mais borom bi ne bàyyil ma kooku yonent lay sàttam xamal bi ne xam nga kooku beneen phase la mais waxuma la ki ñëw nga xam ne métier mooy gas bàmmeel wala boog occasionnellement lañ ñëw moom sax loolu ma mais mu gas jàng ci xam na nañ la ñuy gase yooyu mu def laxdu wala wala li nga xamante ne mooy saq bu mu ci man bi def façon yooyu nga xam ne moom la ñuy suure mu defal ba néew bi loolu kooku dañ koy fay ah, ujriya lahu min al ajr dees na ko fay ci payoor ka ajri maskanin mel ni payu ab dëkkuwaay uskinahu moom lañ ko dëkkal ila yawmal qiyaama ba yawmal qiyaama imaamul xaatim ko gisee xadiis bi nii la demee imaamu Nawawi li ko soxaal rek ci kaw te lëkkale buntam bi loolu indi mooy baabu kaffa amma yura fil mayyit min makruh buntu bi wax téye sa bopp ci li nga xam ne moom ngay gis s'abstenir denc te yàlla tax li ngay gis ci li xam ne moo génn àddina ci loo xam ne jaaduwul waaye gis nga kon jàngat yi ki yeneen affaires yi ci génn imaamul Haakim bi mu solo mu ne hada hadithun sahih ala sharti muslimin mu ne hada li hadithun hadith la sahihun bu wér ala sharti muslim ci sharti imam muslim rahimahullah wa lam yuxarrijah te imam muslim soloowuñ xadis bi léegi xadis bii nii kon lii la ci imaamul Haakim wax